te man maay sama imaamu ay ñoñ mooy waa Quba ñoñ moo leen doon jiite maay seen imaam waaye euh, fa ida kanat al amtar waaye nag bu ndox yi bu taw yi bare saalal waadi mooy euh, xur yi xuru na foofu xur la boo fa demee rek gis ko mooy day nekk loo xamante ne nii ndox mi euh, day inondation yi ndox mi day daw waaw day inondé ba pare muy daw mu tan ndox wa mooy allazi bayni wa baynahum moo nekk sama diggante ak ñoom fa ma leen jàkk ja ma leen di jiite waaw lam astati atiya masjidahum bu boobaa man yoneen taasam du ma ko man xam nga lii dafa leer fa usalli bihim ma leen di jiite loolu du ma ko man ndax bu tawee moom du ko man foofu yëpp ay inondé waaw doon na gis tuuti nag waaw mais malgré ça mu ne ko lii la ah mu ne ko nag waditu ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam annaka ta'tini fa tusalli fi bayti fa attaxidahu musalla kon yonent bi alayhi salaam di ma li man na mu bëggu mooy daal boo ñëwoon sama kër jullil ma fa benn bërëb ma jàppe ko julliwukaay yonent bi ne ko sa afaalu insha allah maa dinaa ko def insha allah ndéem soob na suñu borom hadis boobu la imaamu Nawawi di wax Abdullah ne ngànt la amoon mooy taw bi bu ñëwee day indee inondation day ay dex yu fees del kooku fees ba moom diggante moom fi mu dëkk ak dem sa jàkka ja di leen jiite loolu du mën a ne kon kay loolu ñépp d'accord nañ ne ku am ngànt yu mel noonu doo dem ci jàkka ji waaw mu ne dalilam kon ci sunna mooy xadiisu Itbaan ibn Maalik te xadiis boobu comme ni ñu la ko waxee léegi ya ya mooy xadiis la boo xam ne mu ngi Saxiixayni al imaamu Muslim euh, al Buxaari ak Muslim Abul Xusayni daal na ko noonu mu ngi woon imaamu Maalik hmm? bu njëkk tamit jiitu solo jiitoon na ko ci lu solo na ko ci lu jiite na ko naan al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al jami' kon léegi imaamu Nawawi loolu mu ne xadiisu it boobu mooy wane ne ijmaa'ul boroom xam-xam yi te ne ku am ngànt bu la mënula yóbbu ca jàkk ja kooku teggee ko na xadiis xadiis sayna bi mooy euh, li nga xam ne mooy euh, euh, tegtal mu ne waaye wa amma tarxiisul nabi sallallahu alayhi wasallam léegi bon yeneen sallallahu alayhi wasallam xam nga da ko jëkk a wax demal kon moom tontu na euh, liñ ci soxla woon fii mooy moom indi na tontu waa jumhur bi ñu tontu euh, ñoom euh, Hanbali yi ñaan ak ñoom rahmatullah alayhi ñeneen julli farata dafa war waaw mais non waxu ko lool ñeneen li la bëggoon amaale en même mu toog këram waaw ndax amul ku ko indi te këram daa excentré comme ni mu wax fee ne man kat sama kër dafa sori ba pare benn bi mu ne euh, Médina daa bari ay ndegment daa bari ay animaux féroces waaye tamit daa bari yoo xam ne day gaañaate waaw waaye yonent bi alayhi salaam loolu lépp hmm? euh, yonent salaam ne ko est ce que di ngay dégg hayya ala salah hayya ala salah mu ne waaw mu ne ko kon dikkal noonu la imaamu an-Nawawi daal di tontoo waaye <laughs> euh, lii nii gis nga bu baax que ne en tout cas Euh, côté ñi ne farata la seen wax daa niru lu zaahiru xadiis yi ah, niru na lu nekk lu lu dëgër seen côté même bu dee yeneeni xadiis nag mooy wane insha allah que mbir mi daal li gën lëng wal wal ilmu inda allah mooy ne mbir mi daa nekk fardu kifaaya quoi waaw mooy bu ko ñenn ñi taxawee comme l'imaamu Shaafi'i di wax wàcc na ñeneen ñi kon xadiis bii nii ñoom daa nekk seen tegtal bu waaw moo tax euh, Seydina Ata doon wax ne <laughs> mooy Ibn Abi Rabah mu naan laysa li ahadin min xalqi llahi fi lxadari walqaryati ruxsatun ida sami'a an-nidaa fi an yada'a as-salaata jamaa waaw waaw mooy mu ne amul kenn ci mbindeefu yàlla yi moo xam mu nekk ci ville yi wala ci euh, village yi amul benn ngànt amul benn ngànt boo xam ne bu déggee nodd mu bàyyi julli ñëw jollu julli ci mbooloo yi waaw waaw <laughs> ba moo taxoon euh, ku mel ni imaam al-Hasan Yasaar comme ni ko imaamul Buxaari tëndee bi muy euh, ci tarjama bi que ne al ci boppam nee na ibn Yasaar waaw bés bu la sa euh, yaay teree julli jaam aju jigi moom mbooloo moom da ngay bañ mooy amul amul amoo ci droit amul ci droit waaw même bu boobaa liñ lay naan birrul waalidayni li muy màgg màgg màgg màgg baaxee jëme ci say waajur leen dégg buñ la teree dem julli ji moom mbooloo na ngay bañ waaw moo tax al imaam euh, tamit doon ko wax la ta'ata lil walidi fi tarkil jumu'a wal jamaa'at yasma'u nidaa aw lam yasma' waaw mu ne amul genn topp ñuy topp waajur yi waaw waajur wu la ne bul dem julli ci ci ci ci mbooloo mi moo xam ajjuma walla mbooloo yi amu ci droit fekk moo xam waa ji mu ngi dégg nodd wala dégg ko waaw waaye xam na heure bi te xam na heure bi ñu koy taxawale ci àgg ci ci ci ci jàkka ja wala ca jumaa ja kooku mu dégg nodd geen mu ñàkk koo dégg amul droit bi naan sama baay nee na bu ma dem wala sama yaay ta du day dem waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee quoi waaw Ah, ba pare bon bokk na ñoom ci ñoon tegtaloo ne salaatul xaw fi comme niñ ko fi gise woon <laughs> ci xadiisu ah, abu kii bi ah, xadiisu kii bi teñ mujj woon ko gis fële ah Burayda waaw Burayda ibn al-Husayb radiyallahu man taraka salaatal asr habita amalu xam nga ci xare lañ newoon ñu ne bu dee ci xare la borom bi yoonal julli mbooloo waaw lan ngay xalaat bu dee ne newuñ ci jamonoy xare ak jamonoy tiis tiis xattaa ci jamonoy xare ak li muy ñàng ak noon bi ne fi yonent saa salaam quand même borom bi ne euh, nga julli leen nga taxawal julli taxawal jiite leen quoi ci salaatul xawf ah kon loolu est ce que yaakaar nga ne xellu la ñu ne la ñu ngi ci sécurité mbir yaa ngi noonu léegi nag affaire bi yow daal léegi grawul quoi waaw dañ lay tànn loo déedéet waaw mais daal liñ la waxoon sànq moo ci ne amaana li gën a lëng ci wax yi mooy ndax boo boolee xadis yi moom mooy day jëm ci xadisu euh, ci ñu ne farata waaye dinañ gis comme xadis tafdulu biñ jóge sànq salaatul jamaa bu Seyna euh, Ibnu Umar bi bee weesu ak bu Seyna Abu Hurayra bi bi salaatu rajul fi jamaa tudaafu ak tazidu ala salaatihi fi baytihi loolu day war ne kon julli ci néegam ak këram am na yiw loolu day dem ci côté euh, waa jumhur waaw mais jullit euh, bu mel nii nag <laughs> dalil bu mel nii di dem ci côté ñële wallahu taala alam waaye li ngay boolee mbir yi daal boo seetloo bu baax insha allah kon nañ la waxe nag wal ilmu inda allah mooy que ne euh, mbir mi amaana ñu ne fardu la mooy li gën a diggu doomu waaw waaw mooy mooy daal daa nekk farata yoo xam ne bu ko ñenn ñi taxaw wàcc na ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci des kon daal loolu moo jëm euh, euh, ci hadis euh, boobu wallahu taala alam kon ci kaw noonu lañu jeexale suñu kii yi waaye bon ci wàllu wi même waa man yenn am na yeneen i njàngat yu ci nekk yoo xamante ne mooy nit ki bu dee daa am loo xam ne lu ko lënt la ci wàllu diine mu dem laaj ko borom xam-xam bi waaw te bu boobaa amul di ngàntaloo man silmaxalaa moo waa yow jóge Tuisé jóge Caaroy wala wala yi géej gi jóge fii quartier ah, Sanc ba wala ba pare ba dem ba Orix waaye di fa laajte ab masala moom loolu da ngay waaru déedéet parce silma xalaat déedéet waaw loolu du lay ah <laughs> waaw waaw rawatina nag njàccaar bi ki nga xam ne moom loolu lépp dalu ko kooku moom dañ koo jëlile moom waaw mooy lool bu dee sa diine daa am loo xam ne leeru la ci am nga ci kii nga dem laaji boroom xam-xam yi moo tax Seydina Abdallah wala Amr bi mu demee nii dafa ñëw dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam nga boo ñëwee nga ànd ak leneen luñ ci jàng ay bañu ñëw yaa ngi ko fi yàgg wax naan ko mu tudd cheikh nga naan ko yaa xës wala yu mel noonu wala e waaye yow wax ma ci sama masala bi déedéet kii daa ñëw ne yaa rasulallah voilà yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa bu dee yaa ko mag fa ko yàlla teg anzilu naasa manazilahum la yeneen saa saam jàngal xeetam mooy wàcc leen ñi ñi seen wàccuwaay waaw wax ju rafet ak ku nekk kilifa nga woo ko monsieur le maire monsieur le préfet madame euh, la mairesse yooyu yëpp nga nangu koo wax bañ a nekk koo xam ne da ngay rëy ak yu mel noonu waaw te tamit am na leneen ci jàng mooy euh, euh, ki nga xam ne mooy sàkkukatu xam-xam bi walla taalibi bi bu ñëwee di laaj na laaj bi leer bi mu ñëwee dafa wax lu leer ya rasulallah jiital ay teggin alayhi salatu wasalam laysa li qa'idun yaquduni ila al masjid waaw ba pare fa sa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yurakhkhisa lahu fa yusalli fi bayti mooy laaj day leer aw ma euh, gi nga xamante ne moo may gide di ma tegtal di ma indi ma ci jàkk ci ku may wommat est-ce que man nga maa may permission may ma rek may jullee ci kër ga waaw kon loolu day leer waaye dañuy xam ne nit bu dee boroom xam-xam bi dañ koo laaj mu tontu loo xamante ne après mu gis lu gën a euh, fe lu gën a euh, lëng la mu njëkk a tontu mu sopp mu woowaat kam mu fatwa woon waxoon ko masala bu laaj la benn masala nga ñëw benn waaye ñëw laaj la masala yow nga tontu ko lenn waaye bi muy dem wala sa bam demee ba këram wala rawatina wa fa axraa nag bu dee kon mu ngi nii koy gis muy demagul Euh, yéen a toog di wax mais pare ngeen ci masala boobu nga gis ne masala boobu ah am na leneen loo xam ne moo ci gën a yella nga woowaat ko wala nga ne ko bi ah baal ma masala bi ñu doon wax sànk nag waaw léegi bon am na benn affaire boo xam ne jar na bàyyi xel waaw gin ko ci leeral ak yeneen yoo xamante ne nii moom nga ko ci indi moo tax yeneen sa alayhi salaam shari'u bi mu ko waxee ne ko permettre ko fa raxasalahu fa lamma walla daahu da ko woowaat ne ko est-ce que di ngay dégg te tamit bu jaree al istifsal loolu tamit li ñuy jàngal la mooy laaj bu taalibe bi laajee eh, eh, eh, boroom xam-xam bi tontu ba pare waaye mu gis mu tontu ba pare gis ne am na lu xam ne soxla na ko ci laaj ci ki nga xam ne moo laajte loolu aayul mu laajaat ko waaw moom jàngalekat bi laaj question ki nga xamante ne mooy ngir leerlu mooy al istifsal waaw leer takkantal laaj teqantal ci mbir yi moo tax yoneen saa salaam bi mu wanee gannaaw da ko woolu mu ñëw mu ne ko ndax hal tasma'u a bis-salah ndax bi nga dégg mi nga xam ne mooy noddu ci julli loolu ñu ci jàng ne noddu ci daa nekk loo xam ne min sharaa'id diin waaw ndax sinon bu doon loolu euh, mooy euh, dafa nekk loo xam ne moo tax nit ñi buñ ko bàyyi woon benn dëkk ne ñoom ñëpp kenn dootu fi noddati kooku jiitu julli ñi dafa war a takk xare dem dal ci seen kaw voilà comme tel tellement symbole bu màgg la kon leerlu laaj boo xam ne dañ laa laaju question te man sama doomu jamono li ma fi gis mooy képp ku la fi laajati en tout cas rawatina ñun wolof ni ñu lay laaja euh, masala yi gis nga boo ku fi prudent wul ku nekk wallahi di nga daganal lu yàlla xaraamal xaraamal lu yàlla daganal waaw ndax gars yi niñ lay laaja question yi dañ la koy laaja noo xam ne boo mayul doo man lu dul la ñu bëgg nga tontu leen ngay tontu te loolu duñ la leeral affaire waaw yow nag yaa war a leerlu bu mbir yi leerul waaw bu ko jaree nga waxe ko say expression bopp laaj ko question boo xam ne moom ay laajam day leer nañ soit mu ne la naam wala laa waaw ma ne ne yéen ngeen ne foofu ngeen di liggéey yow parce que yaa ngi ma naan bon xam nga foofu xam nga rek fu may liggéey noonu quoi ba may yoo xam dama ko fay servir quoi bon léegi nag bon may laaj di servir di liggéey liggéey boo xam ne da ngay servir nit ñuy lekk est-ce que baax na xam nga lool nit ki man na jekki ne waaw ah, loolu lu ci ne servir lu dagan la waaw loolu lan moo ko xaraamal loolu kay mën na nekk après waa ji dem nag daytay téy mu ne mën waa ba ko kakaay pa pardon pardon pardon <laughs> yow euh, ma nga baal ma yow lu ngeen di servir yan façon lekk wala yan façon naan waaw kay sàngara ngeen di servir wala wala mbaam ngeen di servir wala lekk woo xamante ne ren di wuñ ko ci euh, yoru sharia wala yu mel noonu ngay servir ba mu leer bu boobaa moom dina la wax waaw wala déet <laughs> bu la nee waaw nga ne ko lool moom daa xaram bu la nee noo nga ne ko waaw loolu nag bu dee loolu dagan moom loolu métier <laughs> mu dagan la wallahu taala alam kon loolu am am solo la hmm. gis nañ tamit beneen xadiis bi muy 167 euh, Ibnu Umm Maktum bi mu dafa waxaat daa wax lu waaw mooy ba léegi liñ doon wax sànq ne inna al madinata kathiratu l hawami wassiba ah Medina daa bari ay ndegment daa bari ay nuisible yuy gaañaate mooy hawaam yi waaw ak ndege mi kii su alimo sauvage yi hmm? nga xamante ne man nañ laa gaañ quoi waaw <laughs> kon loolu mooy boo ñëwee di leeral te tamit tudd tamit yoo xamante ne bon yu yu loraate la ci dëkk tekkiwul na da ngay dénigrer dëkk bi waaw parce que Médina mooy dëkk yonent bi alayhi salaam mooy dëkkub leer bi Taaba Tayba te bi mu ñëwee ne yonent bi alayhi salaam ne ko innal madina kasiiratul hawaami wasiba yonent salaam ne ko lu tax ngay wax loolu ah. taw li ngay wax ci dëkk bi ñaaw na ah ku ko dégg fii mu ne di ko moytu <laughs> non. mooy wax loo xamante ne nii yu mel noonu parce que am na ñoo xam nañ naan parce que c'est le patriotisme daa war a tax yow daal dëkk bi même bu kiiwee walla euh, waruñu koo wax déet sa <laughs> loolu dara newu ci waaw ne Medina ah daa bari lii moo tax ñenn ñi ngay gis euh, ñu naan la lan la nit di mën a waxee euh, <laughs> xam nga ñi nga xam ne ñoo dëkk Kaolack bon peut-être léegi mu soppeeku ak ay Kaolack mbaa Touba ak région yooyu. boo seetloo seen teen yi seen ndox yi euh, day waral léeg-léeg ci ñoom euh, gis nga seen bëñoo ñuy am ñu naan bëñu or xaw waaw nga xamante ne nii euh, ñu bari dañ naan ci ndox mi lu jóge léegi loolu est-ce que exactement scientifiquement ci wàllu xam-xam bu tegu ci la tegu wala lu ñu yaakaar la loolu nag leeruma waaw loolu moom leeruma du tout waaw kanta ñu ngi koy wax gënuma leen a xam en tout cas ku xam région yooyu te ne léeg-léeg dañ naan nal ci loolu la jóge nga xam ne mooy bëñ ni muy weexe ni ñoom ci seen kaw bëñ yi day am lu jaune ma pas jaune lu mel ni lu nu mu koy luy briller comme or waaw ñu naan les dents de d'or ah yoo xam ne day tegu ci seen kaw bëñ yi noonu ñu bari dañ naan ci ndox mi la jóge par exemple yow euh, mënoo waa ji pourquoi nga naan ndoxum Tuubaa neexul xam nga gars yi dañuy jóge di dem màggal indaale seen ndox waaw yooyu gars yi dañuy yóbbaale ay bouteilles yu ndox ay nangam ak nangam ngir nee nañ bon Tuubaa boo amul glace surtout bu dul buñ def glace ba mu seetlu guy xam ne boo koy naan léeg-léeg doo ko yii ndox moom man du ma ko mën a naan léegi yow manoon ne waa ji yow lu tax ngay wax loolu quoi da ngay génn gré ville sëñ Tuubaa bi nga xam ne dëkkub réew sëñ Tuubaa bi radiyallahu ngay wax ci réew mi naan ndox mi neexut xam nga loolu ma ne loolu loolu lan moo ci ne <laughs> daa def constat rek <laughs> daa def constat euh, en tout cas peut-être léegi bon buñ fëndi woon lag di guerre bi dina kii comme ni waa Dakar di am waaye euh, jusqu'à la dernière <laughs> mais dernières informations amu fa woon te ndox ma dëgg-dëgg bu dee miin nga ko fa nga dëkk miin ko lool mën na laa bañ a def même bu dee sax Dakar nga jógoon wala feneen foo xam miinoo ko nga yàgg fa dëkk fa bu yàggee dootoo ci bàyyeeti xel day da koy miin mais non boo ko ci xellilee surtout loo xam ne amul glace surtout lool nga mu naan ko boo mayul bu ko àggale bon peut man na ko àggale parce que dafa am euh, ay teggin te tamit bon euh, bañ na liñ ko jox mu delloo ko waaye euh, bu amoon choix du ko def ba moo tax na ñu bari dañuy indi seen ndox jëlee ko Ndakaaru indaale bu ñuy ñëw màggala ci yu may noonu loolu par exemple manoo ne waa mu def lii fii mu a ñaaw teggin la ak loolu ndox mu naan ndox mi neexul ah kii yu mel nii Seydina Ibn Umm Maktum ah, innal madinata Medina gi yonent way sa san kasiratul hawaam wa sibaa daa bari li nga xam ne mooy ay nuisible yuy loraate ak li nga xam ne mooy ndeññeenti te yonent saa sallam neew ko tuuka way <laughs> kon loolu <laughs> léeg-léeg euh, du du du suwu adam mooy nit ki daa wax rek li mu karsate quoi eh, bon nii de ah waaw moom de waaw yonent saa sallam dëgg la li gën a tegginu mooy moom doonul woon euh, loolu dañuy wax rek ci côté est ce lim def man nañ koo ko ŋàññe mais bu dee li gën a mat mooy li yeneen saa salaam doon def li Seydina Anas wala Ibn Abbas radiyallahu anhu waa wax ne moom yeneen saa salaam doonul woon hmm, sibal benn ñam waaw bu bëggee dina ko lekk bu bëggul mu bàyyi waaw waaw bu bëggee lekk sinon taraka mu bàyyi waaw in akal aw taraka aw kama qaal <laughs> tarak voilà du ñëw euh, di kii quoi waaw bu bëggee daal dina ci lekk bu kiiwul tamit mu joxe ngantam li tax manu ceele waaw comme la waxoon ñoom dañ ko tegalee euh, mbëtt waaw moom yonent bay saa saam mu dem bay lekk euh, kër yaay Maymuna àndoon ak naa Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu euh, jigéen ña fa nekk ne eh, eh, eh, wax leen yeneen saa bi ngeen ko bëgg plat bi ngeen ko bëgg servir yeneen saa saam téye loxoom te demoon na bay lekk ñu mu ne leen lan la ñu ne mbëtt la yeneen saa saam mujjul lekk ñu ne ko ndax daa xaraam mu ne yellul ci man may xaraamal lu yàlla daganal waaye dali loo xamante ne nii miinuñu ko fa ma jóge lool moo tax sama nature ànd mooy sama bakkan sama kii li lekk li euh, kiiwuma ko lool moo tax it nit manoo ko ŋàññe lu tax du lekk li ah diw moom saa bu ñu moom ñi koy lekk li mais moom moom day teggi mbir yi wala du ko bañ a du bañ a lekk lii lii ak ñàkkug yar la du ñàkkug yar dañ naan la ku ko gën fuuf alayhi salaatu néegu boppam néeg soxnaam Sayyidatu Maymuna tegal nañ ko fa benn plat boo xam ne lekk ko te bañ ne ko nax daa xaraam dana yellu ci man may xaraamal lu yàlla daganal sauf que du ñam bu ma miin fa ma jóge fa waa fa ma jóge miinuñu ko loolu moo tax euh, man daal approprié man ma koy lekk ma daa mooy miinu ko habitude alimentaire dafa am waaw loolu dafa am nit ki nag da ko koy nangul voilà waaw na bañ a nekk rek loo xam ne di jallax affaire yi di sànni noonu na ko def ci euh, teggin bu dee dañ koy tegal mu ne ah man de euh, lii de xam naa <laughs> man de ba baax na dinaa lekk ci mais lii moom baax na waaw kay na wax lu leer waaye bu mu def buñ ko tegalee rek mu jël teg fee jël teg fee te du wax dara gaa yi di ko gisee neneen waaw mbir yi daa am doxalin gu rafet yeneen saa salaam kon loolu manuñ see ŋàññe ki nga xam ne mooy nit voilà euh, mais li gën a mat boobaa ci wàllu lekk yi wala naan yi Eh, man na ne bon man daal euh, ndox mi amaana alhamdulilah waaye eh, bu amee ndoxu meneen daal di naan moo gën euh, quand moo gën a mat que <laughs> neexut ak neex <laughs> wala neexul neexul neex na moom man nga ko wax sax ngir ndax loolu dafa baax ci ki nga xam ne mooy aji togg jekk ko waajal boo ko defee loolu euh, te ko dul sant nit ñi doo sant yàlla la ñu yeneen saa sala wax kon loolu lu ama am solo la léegi Euh, kon lii lépp ay jàngat la am na leen lañ ciy jàng tamit ba léegi ci xadis bi mooy que ne euh, kon silmaxa kese moom du ngànt ci ne mais du ma dem ci mbooloo yi du ma julli mbooloo parce que bu doon ne silmaxa kese doy na mooy euh, kii dina ko teggil moo tax Seydina Itbaan comme niñ ko waxee san sànq xadiisam bi nekk saxiixay ni nekkul moom le fait que mu nekk silmaxa tax de parce que Seydina Itbaan sax a tane woon kii ah Seydina Ibban à vrai dire mooy moom même bu dee imaam Malik dafa solo bi mu ko solowee moom dane moom dafa ne woon ama mais ama bi mooy da koo dab te tamit Seydina Mahmoud ibn euh, Labib bi nga xamante ne ci lay euh, dégg xadiis bi ci Seydina Ibban bon euh, Mahmoud ibn Rabi' mu naan ibn Labib ndax ñaar lañ bokkuñ Mahmoud ibn Rabi' moo ko jëlee ci moom radiyallahu anhu saxaaba la woon mais bu tuut tànke moom bi mu nga xamante ne nii Euh, ci la koy jële ci moom jamono jooj dafa nekkoon ko silmaxaat sayna Anas it jële na xadiis boobu ci moom ak doom ji benn ci doomam yi radiyallahu ta'ala anil jami jële ko ci Itbaan ibn Maalik Itbaan doon na gis tuuti moo tax yonent bay saasaam tontu ko foofu moom li mu wax dane day bu tawee fii day fees dell ba man xur wi ba duma mën a dem di dem foofu parce que loolu mooy inondation bu ci duggee ku dul gis nga ne ko amoo kii mais dugg ci man na faatu voilà yonent saa sala xam ne lii ngànt la mu ñëw jullil ko këram voilà alors que kii waxul ne man li ma nekk sel ma xaatax daa nekk loo xam ne eh, kasiiru kasiratul hawaam bari ay nuisible wasiba añ den ment mais ndeg ment yeeg yooyu dëgg la ay eh, mbir lañ yoo xam ne mën a gaaña lañ mais léeg-léeg bu nit kiy dox nii wala amaana man nañ ko eh, bañ a song noonu kese surtout ci biir dëkk bi noonu mooy ci biir Médina loolu yeneen bi alayhi salaam daal di koy laaj ndax di nga ko dégg euh, nodd gi mu ne waaw ah même sans guide loolu tekkiwul ne euh, léegi moom walillahi alhamdu wal ak technologie yu bees yi daanaka silmaxa bi bu dee ci réewu tugal yi day yor kaan boo xam ne moom c'est télécommandé bu waree jéggi tali sax foofu yëpp feu yi mooy feu rouge yooyu yëpp ñooy wax waaw di wax ak moom quoi naan ko euh, lii feu bi vert na wala rouge na wala nangam na. te moom kaan bi lay yor rek xaw ma foog naa nag day am fu muy manipuler voilà bu ko defee mu détecté ko day ñëw rek commencé di wax yëpp di wax waaw pied passage piéton bi dégg muy wax walilah alhamdu wal minna waaw di ko guider noonu loolu euh, loolu lépp ay jàppandal la yoo xam ne am nañu ko léegi wallahu taala aalam kon al imaamu kon ñu yem nii insha allah ba bii di ñëw ñu gis hadith mille soixante-huit nga xam ne moom itam day feet dali euh, li nga xam ne mooy euh, dalilu ñi nga xam ne dañ ne waaye ma ne lii farata la waaye julli mbooloo farata la <laughs> waaye di waxaale bunt bi nga xam ne la ko imaam indi euh, di ngëneelu mbooloo waaw di li nga xamante ne mooy quand julli mbooloo tamit da koy waxaale xadiis boobee waaye surtout ñee moom dañ ciy dëgërloo bu baax ne wéy yow wéy yow ma ne lii yépp day wane ne ñun al Awzaa'i ñoom al Ataa ñoom euh, Abu Thawr ñoom Imaam Ahmad ñoom euh, Hanbali yi ci beneen wàll euh, ñooy ci Zaahiri yi nga xam ne dañ koo def charte waaw leneen lu ma naroon a fàtte mooy nit ki tamit ñëw di mooy nit ki ñëw di wax li nekk ci moom ci loo xam ne défaut bu ko yàlla bindale mooy loo xam ne ñeneen ñi nga xam ne ñoo gën a li seen cëru gën mat amuñu ko loolu tekkiwul ne waa ji day dénigrer boppam parce que euh, Seydina Usmaan dafa ñëw ne ya rasulallah lay euh, euh, dane an ataan nabiyya sasa rajulun ama waaw te bi mu ñëwee am na foo xamante ne nii dana ko man kat samay bët neexatul de waaw wook naa Usmaan moo ko doon wax mais kii moom isba kii nii moom moom moom laysa lii qaa'idun gis nga aw ma ku may tegtal ku may gide di jàpp sama yat yi wala sama loxo di ma di yóbbu mooy pourtant lool ngir wane dafa dafa silmaxa loolu nekk loo xam ne dañ naan yaa yaa ngi jàngat yaa ngi jàmbat de te jàmbat yàlla baax waaye jàmbat jaam lu ndox ngay ñëw di jàmbat de wane na yow lii dalaa dal lu netti lii déedéet waaw te loolu lu am am solo la quoi <laughs> waaw loolu manoo ci ne